a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim <clears throat> wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaam almuttaqin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jotaay bi ñu <clears throat> génn ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu badrinil kubra muy xare badar bu mag bi gisoon nañ ne alayhi salaatu wassalaam suñu boroom defal na ko ngañaay jaare ko ci suuf boobu mu tibboon daldi koy sotti kuffaaru qurayshi nii ne saxaabaam yi radiyallahu anhum shuddu songu leen leen fa kaanatil hazima ñu daldi leen gañe gisoon nañu riwaaya boobu di riwaaya imaam az-Zuhri di Muhammad ibn Shihab az-Zuhri <coughs> raxmatullaahi alayhi mu jële ko ci sëriñam moom imaam az-Zuhri di Abdullah ibn Thalaba ibn Su'ayr Euh, mu daldi woon nettali ko ne keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, noonu la def ñu daldi leen gañe te gisoon na ñeneen bi ñuy def taxrib bi yeneen xadiis yu mel noonu imaam ibn isxaaq raxmatullah aleyhi ci xadiis bi ñu ne woon fa qatala allahu man qatala min sanaadiidi qurayshin suñu boroom daldi rey ñi nga xam ne moom ñoom la rey ci kilifaa quraysh yi wa asara man asara min suñu boroom def prisonnier ñi nekk prisonnier ci seen sang yi ñoom quraysh ñu nag ñu ngi woon ba léegi ci saaxatul ci maydaan bi ci toolu xare bi ñu ngi woon ci biir di gis deewul lenn ci sanaadiidu Quraysh yooyu di sangu Quraysh yooyu naka lañ deewe keroog Badrin ñuy ànd ak imaam Muhammad ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiih na ko noonu imaamuna al Buxaari yu raxmatullaahi alayhi daldi na koy solo ci saxiix bi ñuy nettali kenn ci ñooñu nga xam ne moom lañ tàmbalee ci gis ci sanadiidu Quraysh yooyu ñu rey keroog naka lañ leen reye ñu ngi woon ci alkaafiru almal'un euh, di Umayya ibn Xalaf xalafahu llahu fi nnaar gisoon ñu ngi woon nag ci riwaaya imaam ibn Isxaaq raxmatullah alayhi bi nga xam ne riwaaya bu wér la mu jaar ci ñaari sanad yoo xam ne mu ngi ko jële ci seydina abdirahmaan ibni awfin di seydina abdirahmaan di doomi awf radiyallahu taala anhu wa ardah mu ñu doon nettali ni nga xam ne noonu la nekke woon mbokk àndandoo ci utba uh, umayyat ibn xalaf waaye loolu lépp fi mu jëmoon mooy ci nettaliñu li nga xam ne mooy keroog badr ni nga xam ne noonu lañu ko rayee moom Umayya ibn Xalaf alayhi min allahi allaanaat kon gisoon nañ ne imaam Abdurrahman ibn Awf waxoon nañu ne xaritam la woon boo xam ne moom Umayya biñ nee Makka di mu changé tur bi mu duggee ci lislaam Umayya da doon deñ doonul woon deñ di ko woowe ni nga xam ne mooy niñ koy woowe muy abd amr la tuddoon mu changé turam tudd abdirahman waaye umayya di entêté wu temps di ko woowe ba nee mujj gi ñu mujj daal ci gàttal trouver benn mbir benn tur boo xam ne moom la koy woowee mu man koy wuyu mu ko doon woowee nag li nga xamante ne mooy abdul ilah kon keroog gis nañ imaam abdirahman ibn auf mu ne kon mujj gi lool la ma doon woowe di abdul ilah mu nay nettali nag ba léegi ci deewub umayya ibn xalaf ci lañ ne nii keroog ci ghazwatu badrin mu ne moom seydinaa kon ñu ngi ci riwaaye imaam ibn isxaaq bu ñu ko fàtte raxmatullah alayhima mu ne moom umayya ibn xalaf man abdurrahmaan ibn awf radiyallahu anhu bu ma masee romb nag Euh, bu ma woowee abd amru du ma ko wuyu bu ma woowee yaa abdal ilaah yow jaamu ki nga xam ne mooy al ilaah di yàlla mi kenn fa ujibuhu ma tontu ko fa ataxaddasu maahu waxtaan ak moom xatta ida kaana mu badrin ba ni nga xamante ne nii ci lay xewe bésu badr di xare bii ñu nekk mu ne marartu bihi ci laa rombe moom umayya ibn xalaf wa huwa te moom mu ngi taxaw ma ibnihi ali mu ngi taxaw ànd ak benn doomam di ali miñ ko doon dàkkantele léeg-léeg doon ko wax aba ali waxoon nañ la tamit dañ koy dàkkantele aba safwaana di bàyyi safwaan ndax beneen doomam ju tuddoon safwaan ibnu umaya moom mujj na tuub radiyallahu taala an safwaan mu ne bi ma ko rombee mu ngi waxuwa waaqifun moom Umayya mu ngi taxaw ci xare bi wax nañ la jamono ji mooy ne kuffaaru Qurayshin yi ñu bari dee nañ gisoon nañ ne soixante-dix dee na ñu jàpp prisonnier soixante-dix nag liste boobu di soixante-dix ñi ko remplir Umayya mii ci la mu ne nag bi ma ko rombee maa ngi yor samay mbubb koŋ yoo xam ne qad istalabtuhaa jële naa ko ci kuffaaru qurayshi nii ma jota rey man abdirahmaan fa ana axmiluhaa maa ngi yenu nag sama mbubb koŋ yooyu di dem fa lammaa ra'aanii bi nga xam ne nag ci la ma gis moom umayya ibn xalaf qaala ci la ma ne yaa abda amrin ne ma i yow abda amr nee na moom seydina abdirahmaan ibn awf falam ujibhu tontuwuma ko faalew ko fa qaala mu ne ma yaa abdal ilaah ee yow jaamu ki nga xam ne mooy yàlla bi dal ilaah moom malgré nee woon na ko léegi finalement nañ jàpp ci abdal ilaah teewul chaque fois day tànte li nga xam ne mooy abd amr bu wuyuwul nag mu door a dem ci lu ñu waxoon qaala nee na fa qultu naam bi ma nee nag abdal ilaah ma ne ko am daal di koy wuyu niñ naan naam ma ne ko naam nee na bi ma ne ko naam qaala moom mu ne di Umayya ibn Xalaf hal laka fiya fa ana xayrun laka min haadihi al adraa'i allati ma'ak qaala qultu naam hallaa nee na bi ma gisee mu ne ma ee yow abdal abdal ilaah hal laka fiya ndax soxla woo ma man jël ma comme prisonnier fa ana xayrun laka min hadhihi al adra ndax xamal ne tey mooy mu ngi utal lu mu mucce ndax xam na ne bés bu ko kenn gaawul def prisonnier bu ko fi yenn julli yu rombee dinañ ko rey ci si mook doomam ji ni Ali mi nga xam ne moom la téye ci moom la téye loxoom mu ne ko kon hal laka fiya ndax soxlawoo ma tee nga maa jël def ma prisonnier ndax kat fa ana xayrun laka min hadhihi al adra ndax xam nga ne moos man maa gën ci yow nga jël ma prisonnier moo gën sa mbubbu koŋ yi nga yor qaala nee na ma ne ko qultu naam allah allah mooy ne ma ne ko waaw lool de mën naa bàyyi sama mbubbu koŋ yi ma yenu sànni ko jël la prisonnier waaye maa ngi ndax waat nga ci yàlla ne bu ma la jëlee li ma mën a am ci yow en tant que prisonnier boo waree racheter wu sa bopp yónni say mbokk ñu ñëw racheter la ndax li ngay joxe mooy ëpp sama mbubb koŋ yi ma yor nee na bi ma ko waxee lool ah mu daldi nangu nee na fa taraxtu al adraa min al min min yi wa axadtu bi yadihi wa bi yadi ibnihi nee na ah ci laa sànnee nag mu bokkoŋ yi ma yoroon daal di ñëw daal di téye loxoom ba pour lan jullit bu ko gis xam ne ah kii nag asiiru abdirahmaan la mooy seydina abdirahmaan ibn awf mooy ki nga xam ne moo ko def prisonnier kon nag kii duñu ko def dara ndax nekk na prisonnier comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon gisoon ne bi na Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu ci xadiis bu da'if boobu imaam ibn Isaaq ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ko gisee ci xar kanamam comme si li gaa yi def bàyyi rey gi di jàpp prisonnier neexu ko mooy ne ku ñu def prisonnier ñu xam ne kii dañ koo def prisonnier léegi nag kenn du ko rey noonu lu dul ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala leneen nee na ci laa sànnee al adraa min yadi ci laa sànnee mubbu koŋ ci sama loxo wa axadtu bi yadihi ma daldi jàpp tée loxo moom ni nga xamante ni mooy umayya mu ne wa bi yadi ibnihi ma jàpp loxom waaye jàpp loxo doomam di ali boobu wa moom mu ngi naan yaquulu moom umayya mu ngi naan maa ra'aytuka al yawma qat amaa lakum xaajatun fi laban nee na Umayya mu ngi naan ko bi mu téye ci loxoom ak doom ak loxo doom ji ni Ali eh, Umayya naan ko man de masumaa gis comme tey defet bu mel nii masuma koo gis waay waay tey moom suñu mbokk yi daanaka ñépp dee nañu waay waay jële tey moom maara aytu kal yawmi qatt masumaa gis masumaa gis waay waay waay bés bu mel ni tey waay ci waa Quraysh ah amaa lakum xaaja fi laban naan nag Abdurrahman ibn Aws sayyidina Abdurrahman radiyallahu anhu naan amaa xaaja fi laban ndax amu ngeen soxla ci li nga xam ne mooy am soow ndax soxlawu ngeen soow moo xam ne bu ngeen ko soxlaa mooy pour wax ne bu ngeen ñu muccalee waay waay rey gi doy jaratu ko bàyyi leen rek jàpp leen ñu def ñuy prisonnier dinañ leen fay loo xamante ne nii oh buur dinañ leen jox ci alal loo xamante nii laa ilaha illa allah lu bari lay doon ci ci soow nee na summa ginnaaw bi man abdurrahman xarajtu amshi bihima ma téye seen loxo génn nag di dox imaam ibn isxaaq ne euh, mu jàll ci beneen càll la mu ne boo xam ne bu pour continuer nettali bi mais bu dëgëru la ba léegi mu ne xaddetani abdul waaxid ibn an Sa'd ibn Ibrahim an abiihi an Abdirrahmaan ibn Awf radiyallahu ta'ala anil jamii' annahu qaala mu ne moom imaam Abdullah imaam Ibn Isxaaq mu ne fa haddathanii haddathanii nettali na ma lii beneen tàllal Abdul Waahid ibn Abi Awn mu ne Abdul Waahid sama sëriñ di Abdul Waahid ibn abi awn di doomi ku ñuy wax abi awn moom mooma nettali mu ne euh, an Sa'd ibn Ibrahim mu jële ci Sa'd ibn Ibrahim an abihi mooy Sa'd jële ci baam di Ibrahim an Abdurrahman yi doomi Abdurrahman ibn Awf lañu radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaal kani nee na qaala li Umayya ibn Xalaf wa ana baynahu wa bayna ibni aaxidun bi yadi mu ne e, keroog maa ngi téye bi ma téye man Abdurrahman ibn Awf mu ne qaala lii nee na ma keroog Badr e, kan moo ko mu ne Umayya ibn Xalaf mu ne Umayya ibn Xalaf dane ma man Abdurrahman ibn Awf mu ne wa anata bi mu may wax man abdurrahman ibn auf di ma wax di wax ak man baynahu wa bayna ibnihi aaxidun bi yadayhima maa ngi téye maa ngi nekk seen diggante mooy ni leen téye dafa téye loxo baay ji nekk loxo baay ji féete ko ci soit gauche wala droite keneen ki doom ji di ali euh, daal di koy féete beneen côté bi muy beneen opposé bi moom nag mu nekk seen diggante noonu na leen jàppe téye seen loxo ku nekk après nag di dox nee na euh, bi nga xamante ne nii nag ci laa ci laa jàpp noonu di dox ci la ma abd euh, Umayya ibn Xalaf ne yaa Abdal Ilaah ne ma waa yow Abdal Ilaah di jaamu yàlla euh, man i rajulu minkum al mu'lam wala al mu'lam bi rishati na'amatin fi sadri ne ko mais kan mooy yéen ci yéen tey kan mooy ci yéen jullit ñi ki nga xamante ne moo am marque moom lañuy xàmmeewe benn comme plume plume naama mooy lii oh naama waaye benn genre picc la Euh, comme moom lañ naan ki Autriche voilà mooy Autriche léegi nag mu ne kan mooy ki nga xam ne ci yéen moom lañu moo am màndargaawu euh, riche mooy kii nu mu tudd mooy euh, dunku voilà ki nga xamante ne nii moo moo am loo xam ne loolu lañ koy ràññeewe voilà mais Euh, mooy dunq yi ah ci ci ci ci picc mooy mooy équivalent wu yéere ci nit ci picc kan moo yor li nga xam ne dunq ab dunq euh, euh, boo xamante ne nii moom moo moo am màndargaaw loo xam ne comme dunq ki picc mi wax sànq Autriche kan la ci yéen nee mane ne ko zaaka Hamza ma ne ko kooku de mooy Hamza ibn ta'ala anhu wa ardaa asadullahi wa asadu rasuuli ma ne ko kooku de Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu qaala Umayya ne ko zaaka alladhi fa'ala bina al-afaa'i ne ko gis nga kooku nga ma tuddal kooku noonu nga ne Hamza tey lépp lu ñu dal ci defet kooku moo ñu ko teg lii ah lan lay wane mooy li nga xam ne moom la imaam alxaafiz ibn Kathir ne woon lool day wane ne lii nii day wane ni ñii dañoo nekkoon ñoo xam ne dañoo armé jusqu'aux dents ba pare maskawu def seen bopp yi noo xam ne seen xar kanam yi sax boo leen xoolee doo xam ne ñii ñan la looloo tax mu koy laaj ne ko ki nga xam ne moo sol moom moo moo moom la ràññeewe euh, picc ki dunku picc moo mële mooy kan mu ne ko ci dënnam la ko def ci dënnam la def loolu mu ne ko kooku mooy Hamza ibn Abdul Muttalib qaala mu ne daaka alladhi fa'ala bina al euh, kon kooku moo def tey Quraysh lu ñu dal ci defet kookoo ñu ko teg muy Seydina Hamza keroog daanaka moo boom waa Quraysh léegi nag te gis na ne moo njëkk a rey ki njëkk a dee ci Quraysh moo ko rey muy al Aswad ibn Asad al Maxzumi boobu ne woon foo jaar mu naan ci mbir mi moo ko fa fekk daldi dagg dànk bi waa ji ne dee dee dee deret di di tuuru mu ne mee dina watatu ba naan mu daal di koy jekkal ba pare ray ki nga xam ne mooy Shayba ànd ak Seydina Ali ñu rayaat keneen ki nga xam ne mooy Utba kon Seydina Abdurrahman ibn Awf ba léegi dinañu nettali kon ci saaxatul xarb keroog ci biir Badr kon mu ngi téye Umayya na Xalaf ak doom ji nekk seen diggante mu koy laaj lii naan ko ana kan mooy ki nga xam ne moo lañu màndarga moo màndargaal boppam nga xam ne lool lañ koy xàmmeewe benn dunqu li nga xamante ne mooy picc moo mële ci dënnam mu ne ko kooku mooy Seydina Hamza radiyallahu anhu mu ne kooku de mooy ki nga xam ne li ñu dal faala binal afail metti di ñu dal tey defet yéeg ku yépp moo ñu ko dóor waajooju qaala abdirahman seydna abdirahman ibn awf nee na fa walladi fa wallahi inni la aquuduhuma id ra'aahu bilaalun ma'i wa qaala wa kaana huwa alladi yu'adhibu bilaalan bi makka ala tarki lislaam mu ne fa wallaahi maa ngi wàcc yàlla ne man abdirahman radiyallahu anhu inni la aquuduhuma man daal fi ma ni ma leen di yore noonu di leen wommat téye seen ñaari loxo yi di dox idraahu Bilaal maay si la ko Seydina Bilaal ibn Rabah radiyallahu daal di gise mu ànd ak man moom Umayya mu gis Umayya gis doom di ma téye leen Seydina Abdurrahman ibn Awf def mise en opposition pour expliquer kan mooy Bilaal fii pour bu koy dee nit ki euh, euh, lan la Bilaal séqoon ak kii ma téye muy Umayya mu ne wa kaanate dafa nekkoon moom Umayya huwa alladhi yu'adhibu Bilaalan bi Makka ala tarkil islaam mooy ki nga xam ne moo doon mbugal Bilaal bi mu nekkee Makkatal Mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman ngir mu bàyyi lislaam mooy ko ko doon gisoon nañ ko boole ko xale yi ak ñi nga xam dañoo dese ñu koy watat ci xeeru Makka yi tàngooru Makka yi mu koy dóor naan ko di nga génn sa diine ji Seydina Bilaal di bañ naan ahadun ahadun ahad kooku doon ko duma ba Seydina Abu Bakr di ko jënd fa wa huwa ko ci biir ak ay xeer foofu la kooku doon ko duma nag mooy Umayya bii moom la Seydina Bilaal gis te gisoon nañ ne Seydina Bilaal waxoon nañ bi ñuy wax ci wàllu noddu bu mu juumul ahkaamul adaan temps bu doon noddu da doon fajar ba pare daal di toog laata mooy moo doon njëkk a jublu xibla bi di ñaan yàlla naan allahumma buur yàlla yàlla nañ ñu alakal ki nga xam ne mooy Umayya ibn Xalaf ñoom Shayba ibn Rabi'a ñooñu kama axrajuna ila ardil waba comme nit ñu expulsé suñu dëkk di Quraysh di Makka indi ñu ci dëkk bii nga xam ne mooy Yasrib nga xam ne mooy dëkku épidémie bi mu doon dëkku feebar malaria bu metti gi fi nekk nga xam ne dëkku wopp mooy ne Umayya moomu la doon ñaan yàlla jànd alal ko moom nag la gis tay bii Badr xeex bi daanaka arrêté na ñu ngi xool nit ñi moom mu gis Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhuma daal di tey Umayya ak doom bi nee se nee bi mu ko gisee falamma raahu bi mu gisee Umayya qaala ci la Seydina Bilaal ibn Rabaah radiyallahu anhu ne rasul kufri Umayya Xalaf laa najawtu in naja Seydina Bilaal gis ko radiyallahu anhu ne ne rasul kufri kii du la tête la mécréance kii nga xam ne mooy bopp kéefër di ya di doomi Xalaf laa najawtu in najaa waat naa ko ci yàlla ne man Bilaal de tey Badar fii bu Umayya rëccee da deewul man moom man moom duma rëcc mooy ne tey moom foog man moom am ku ci dee moom loolu moom day leer léegi mooy ne laa najawtu duma mucc duma rëcc mukk man Bilaal in najaa bu Umayya rëccee bu Umayya deewul tey mooy man Bilaal fii lay dee qaala qultu nee na umay eh, seydna abdurrahman ibn awf ne ko ay bilaal ne ko mais bilaal abi asira yi ne ko mais bilaal yow looy wax nii sama ñaari prisonniers yi nga xam ne maa leen jàpp prisonniers ñoom ngay wax loolu xaala jàpp naa leen tey ndax kuñ mas a jàpp buñ la jàppee prisonnier mooy ne gars duñ la rey ci général dañ la dañ naan waa diwa ko yor moo ko def prisonnier mais léegi sauf que fii nag Bilaal dane ko moom waa ji laa najawtu man Bilaal du ne ko Seydina Abdurrahman ibn Awf ne ko mais Bilaal xalaataatal li ngay wax sama ñaari prisonniers yi ngay wax loolu xaala Seydina Bilaal ne laa najawtu in najaa répété waat ko ne ma ne mucc in najaa bu Umayya mii ma gis nii nii moo nekk nii bu rëccee man du ma rëcc qaala seydna abdurahmaan ibn awf nee na summa saraxa bi ala sawtihi yaa ansaar allah rasul kufri umayyatu ibn xalaf laa najawtu in nee na rek bi mu waxee lool rek seydna bilaal daal li enchaîné yuuxu ba ci kaw ne yaa ansaar yéen ñi nga xam ne yéenay dimbali yàlla mooy mu waa lamsaar waa ahlul madina ne leen yéen ñi nga xam ne yéenay dimbali seen borom bi borom bi subhaanahu wa rasul kufri yëg leen ne nag gis nga laa tête de la mécréance bi ne woon Quraish ki nga xam ne mooy njiitu kéefër yi yéefër yi ak ko kéefër mooy Umayya ibn Xalaf bu ngeen ko xamul mooy Umayya ibn Xalaf mu ngi nii laa najawtu in naja bu bu bu waat naa ne man Bilaal du ma rëcc bu dee moom rëcc na tey nee na ci saase waa lamsaar agsi fa ataaxu bina xatta ja'aluna fii mithlil masaka fa ana azubu an nee na mooy dë rek gaa yi daldi agsi daal ñuy wër comme si euh, ni ngay wëre cercle ab cercle boobu ba mooy boo taxawee ñu def benn cercle mu wër la comme ni la cercle biy wëre wala nga nekk ci benn tabax boo xam ne dafa rond benn kër boo xam ne lépp tabax amul dara mais dafa rond yow nga nekk ci digg bi mu ne noonu la ñu wëre mooy ne amuñ fenn fu ñu rëcc nee fa ana man Abdurrahman azubbu anhu maa ma koy défendre nag pour ñu bañ koo rey qaala fa axlafa rajulun sayf fa daraba rijla ibnihi fa waqa nee bi nga xamante ne nii euh, ci la ci la def noonu wër ñu man maa ngi leen ma protéger ci la benn waaye génne jaaseem daldi di génne jaaseem génne ko ci mbar mi fa daraba rijlabnihi fa waqaan daal dóor ci tànk doom ji ni Ali ibn Umayya ibn Xalaf alayhima laanatullah daal ciy dóor jaasi tëy fa waqaa mu sukk kay mënatu la dem nee bi mu daanoo da ko dóor bi mu ko ko dóoree rek mu daanu faw wasaaxa umayyatu sayxatan ma sami'tu mithla bi mithliha qat nee na ci umayya bi mu gisee doom ji agenu na ndax dóor guñ ko dóor mu xam ne kii ci dee la jëm nee na wasaaxa umayyatu ci la umayya yuuxoo yuuxu koo xam ne man abdurrahman masu ci li ma jiitu sama dund masumaa dégg yuuxu gu toll qaala qultu ma ne ko nag bi mbir yi demee noonu ma xam ne eh, c'est trop tard fii moom manuma leena défendre ci dara ci laa ko ne unju bi nafsika wala najaa fa wallahi ma uni anka shay'a ne ko nag bi mu demee noonu mu ne ko nag demal demal nga fexe rëccal sa bopp dawal nga rëccal sa bopp te nag xamal ne wala najaa loo daw daw de toute façon tey mënoo rëcc te nag maa ngi wàcc yàlla ne man Abdurrahman ibn Awf maa ughni anka shay'a manalu ma la dara tey tey moom non ñoom bi ñoom Seydina Bilal ñi ils sont décidés di nga dee ndax sa premièrement sa doom mu ngi nii am na ci benn kii euh, riwaaya ba ci yu imaam ibn Isxaaq bi euh, Seydina Abdurrahman ibn Awf dane naa Bilaal bi mu ñëwee gis Umayya wax loolu ba ma ne ko mais Bilaal mais sama ñaari prisonniers ngay wax loolu dafa yuuxu summa naadaa yaa ma'shar al ansaar fa xaraja ma'ahu fariqun min al ansaari fi athaarina ci la benn mbooloo ci lansaar yi daal di génn di ñu topp suñu ginnaaw fa lamma xashiitu an yalxaquuna atlaqtu lahum innahu li ushghilahum bi nee na biñ ñuy topp ci laa ko bàyyi ma bàyyi nag doom ji ngir bu ñu nekkee ci doom ji di ko jéem a rayal yooyu fekk ñun ñu xaw rëcc ñu xaw a sori mu ne waaye wa kaana umayyatu rajulan saqilan waaye nag malheureusement pour moom umayya dafa nekkoon waa joo xam ne ku obèse la woon te diis fa qultu bi nga xamante ne nii nag ci laa xam ne moom doom ja rey nañ ko bàyyi naa ko gaa ray ko nu mu gën gaayu toppaat ñu ma ne ko ubruk ma ne ko yë sukkal sukkal à fa baraka mu daldi à mu à fa alqaytu nafsi alayhi li am naam ci laa ñëwee daldi fi mu sukk ma daldi sànneeku ci kawam doon wu tëdd ci kawam ngir protéger ko ngir ñu ban koo rey nee na fa axaatu bina xatta ja'aluna mithlal masaka ñu daldi ci saasi gaa yi wër ñu def ñu comme ni nga xam ne li waxoon sànk ñu wër ñu comme cercle bu la wër mu ne fekk man maa ngi koy protéger nee benn waaye ci la génnee kii rek daldi dóor doom ji mu daldi yuuxu daldi daanu Umayya ci la yuuxoo yuuxu goo xamante ne nii masumaa dégg yaxaw yuuxu goo xamante ne nii e, toll na noonu léegi bu ñëwaatee ci riwaaya bi ñu newoon sànk nga gis ni amul différence yu bari nee kon ma ne ko unju bi nafsika wala naja fa wallahi ma ughni anka shay'an ne ko muccalal sa bopp rawaral sa bopp te nag na nga xam ne falaa naj wala naja mënoo rëcc de loo daw daw daw mënoo rëcc tey fa habaruha bi asyaafihim hatta farahu minhuma nee ci lañ ko jàpp dóor ko ay jaasi coroti ko ay jaasi bi asyaafim hatta faragu minhuma babaru huma ñoom ñaar doom jeeg moom ñu corote leen ay jaasi ba ñu pare ci ñoom moo tax ah ci riwaay bu mu ne moom seydna abdurrahman ibn awf da doon wax après ginnaaw loolu naan yarxamullahu bilaalan faja'ani bi adra'i wa bi asiriya wa bi asiraya bu masoon a fàttaliku lool moom seydna abdurahmaan ibn awf radiyallahu taala anhuma anhu da doon wax naan yarhamullahu bilaalan yal na suñu boroom daal di yërëm ki nga xam ne mooy seydina bilaal moom de yi tiital na ma bi adra'i ci samay e, li nga xam ne mooy sama bubbu koŋ ya ma yoroon wa bi asiira ya ak ci sama ñaari e, Euh, li nga xam ne mooy sama ñaari prisonniers yi loolu mooy riwaaye imaam ibn isxaaq waxoon nañ la ne imaam alxaafiz al buxaari raxmatullaahi aleyhi daal dina koy solo moom ci riwaayam boobu moom imaam al buxaari raxmatullaahi aleyhi dane imaam duñ ci ñu waxoon nañ dinañ ci ñëw mais bon buur bañ a guddal jarul ñu ciy ñëw noonu di ci duggaat di ko wax euh, li nga xam ne mooy intégralement Euh, mu ne boobu noonu gaay bi ñu génnee seen jaas yi saxaaba yooyu ci waa lansaar ànd ak seydina bilaal radiyallahu nee na ay seen jaas yi lañ dël daal bi ñuy dóor umayya wa asaaba ahaduhum rijli bi sayfi am na kenn koo xam ne bi muy dóor umayya ndoom ji dafa juum daal may dóor jaas ji ci man la dal ci sama tànk mu ne fa kaana abdurrahman ci nettali xadiis bi radiyallahu rahmatullah alayhi di doomi seydna abdurahman ay sutum mu ne moom daleen doon wan yuriyana yuriyana daalika al athar fi dhahri qadami daleen doon wan ci li feeñ ci tànkam daleen ko doon wan ne leen fii nii cicatrice bii ngeen di gis moom lañ mu dóor keroog Badar ba may jéem a ki nga xam ne mooy Umayya ibn Xalaf xalafahu llahu fi kon loolu mooy riwaaya ki nga xam ne mooy imaam al euh, buxaari bi raxmatullaahi aley euh, kon ñu gis ne kon kooku noonu Umayya noonu la deewe keroog noonu lañu ko rayee fi nga xamante ne mooy Badrin di euh, nga xamante ne nii ci la xare bi daanaka sax li ci des bareetul waaye noonu lañ ko reye moom keroog moom ki nga xam ne mooy Umayya di doomi Xalaf laanatullaahi aley kon nag léegi euh, moo yii foog naa waxoon nañ ko nga ne mii pourquoi mu ko doon défendre ak yooyu te moom yéeféer la ak yooyu ndax masula deñ tamit di yaakaar ne Umayya amaana dina tuub surtout tey lii mu gis bu ñu ko defee prisonnier man naa tuub ci pri ci bu ñu ko jàppee ba mu nekk prisonnier mën naa am mu daldi tuub loolu mën naa loolu mën a nekk la mu daldi ciy jële loo xam ne mooy day tuub waaye euh, soit du ci saase mais bu delloo voilà mooy ne loolu la mooy dafa masa am yaakaar que ni Umayya dina tuub ndax Umayya ak ni mu xaritoog moom ak ni mu même bu dee màkk kiiwul mais tey ak ginnaaw li yëpp xew mu gis ñoom Abu Jahlin dee nañu ba ñoom ñëpp dee nañu ak ni yàlla dimbalee yonentam bi alayhi salaatu wassalaam te ñu nekkoon ni tuuti mu am espoir ba léegi moom Seydina Abdurrahman ibn Awf ngir défendre ko waaye nag ñoom Seydina Bilaal gisawuñ ko woon noonu ci xee toolu tarale lan lañ nekk ci toolu xare te yonent mi alayhi salaatu wassalaam waxoon na leen ne ñoom ñoo leen di rey comme ni ko xaritam bi waxewoon moom Umayya di Sa'd ibn Mu'adh al-Yathribi di Sa'd ibn Mu'adh bokkoon ci koju Yathrib ah kon kenn nango ba léegi kon ñu ngi ci terrain bi ci Badr kon Umayya ibn Xalaf dee na qatalahul ansaar ah, waal ansaar rey nañu ko radiyallahu taala anhum wa ardaahum gaay keneen koo xamante ne nii ci sanadiidu sanadiidu Quraysh yi nga xam ne dee nañu keroog nga xam ne bokk ci ñi imaam ibn isxaaq ci riwaaye boobu ne woon wa qatala allahu man qatala min sanadiidi qurayshin buur yàlla daal di rey ñi mu rey ci ñi nga xam ne ñooy ponkali quraysh yi bokk na ci ñooñu mooy abul baxtari ibn hisham di abul baxtari di doomi hisham moom nag boo fàttale ko imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi waxoon nañu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog dane am na mbooloo moo xam ne ci banu haashim euh, te gam naa ay góor yu bokk ci banu haashim ak ñeneen ñu bokkul ci ñoom dañ leen di génn ngir forcer leen mais ñoom amuñu benn aajo amuñu benn soxla ci xeex ak ñun képp ku dajeek ñoom bu leen leen rey te képp waman laqiya abal bakhtari ibn hisham ibn al harith ibn asad fala yaqtul nit képp koo xamante ne nii daje nga ak abul baxtari ibn hisham kooku bu ko kenn kenn kenn bu ko kenn rey muy abul baxtari ibn hisham kooku la ne woon moom euh, alayhi salaatu wassalaam bokk na tamit ci ñi nga xam ne neewoon na ku dajeeg moom it ah bu ko kenn rey euh, waaye bon loolu waxoon nañu tamit que ne euh, li taxoon yonent mi alayhi salaatu wasalaam waxoon loolu mooy yu baax ya nga xam ne moom la ko jiwoon ak li nga xam ne kaana afa akafunnaasi kaana akafannaasi euh, ci yonent mi alayhi salaatu wasalaam ginoon a téye loxoom fële bi mu nekkee Makka tamit doxoon ci ñi nga xam ne ñoo taxoon ñu daldi xotti li nga xam ne mooy saxiifa boobu ñu bindoon nga xam ne bu tooñ la kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na bu ko kenn rey waaye nag mujj na dee keroog moom di Abul Bakhtari ibn Hisham ana nakanan la deewe loolu lañuy e, gis imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi ne Ah, ginnaaw bi mu waxee li tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon ne woon bu kenn rey abal baxtari ibn hisham comme ni ñu ko tudde léegi daldi koy wax imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi te xadiis bi defoon nañu taxriijam defoon nañu taxriiju xadiis bii nii ñuy waaj a gis ah, loolu jotoon nañu ko def ah, waaye kii moo ko solo muy imaam at-Tabari solo na ko na ko noon boo demee ci Uyunul Athar di nga ko fekk tamit imaam Ibn Isaaq mu jaar ci yoonu imaam Ibn Isaaq imaam Ibn Isaaq kon di ñu nettali keneen koo xam ne deena keroog bokk ci li nga xamante ne mooy kuffaaru Qurayshin yi di Abal Bakhtari ibn Hisham euh, keroog kon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane bu ko kenn rey am benn saxaaba boo xam ne moo dajeeg moom muy almujazzar ibn ziyaadin pas ziyaad mais ziyaad albalawi xaliful amsaar kooku ndeetuñu woon a def tarjamaam moom bi almujazzar ibn ziyaad radiyallahu taala anhu wa ardaah turam moo doon almujaziru ibn ziyad bi daal bu am tomb la ziyad pas ziyad du ziyad almujazaru ibn ziyad ibn amr ibn axram ibn amr ibn imaara ibn malik ibn amr ibn basira wala busayra ibn mashnu mashnua mashnu ibn qushayr ibn taym ibn awd manaat ibn naaj ibn taym ibn irasa ibn amir ibn abila ibn qasil ibn marran ibn baliy al balawi bokkoon ci waa ci kodu waa balaw moom waa bal waa bali mu doon al mujazziru ibn ziyaad am nañu ne turam moo doon abdallah la tuddoon kene almujazzar euh, mooy euh, almujazzir loolu laqab la mooy luñ koy dàkkantal la dañ ko koy dàkkantale noonu euh, waaye du turam abdallah la woon am nañu wax lool moom nag almujazzir ibn ziyad imaam az-zuhri na ko noonu imaam mooy waa ahlul maghazi ñoom d'accord nañu ñoom Seydina Urwa ak ñooñu këne fekke na Badr d'ailleurs yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ne keroog Badr man laqiya minkum abal baxtari ya abal baxtari yi falaa yaqtul ku dajeek abul baxtari bu ko rey moom mii di al Mujazzir ibn Ziyad al-Balawi moo dajeeg moom bi mu dajeeg moom nag ah mu ne ko bu ñëwee ci riwaa imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne keroog kon Abul Baxtar ibn Hisham falaqiyahu al-Mujazir ibn Ziyad al-Balawi xaliifu ansaar al-Mujazir ibn Ziyad daal di dajeeg moom ci toolu xare bi keroog badrin ne ko te moom allié la woon ci waa lamsaar mooy du ci ñoom la bokkoon mais ci ñoom la bokk par alliance mu ne fa qaala mu ne abal baxtari ci xeex bi ci keroog badr ne ko inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaana an qatlik ne ko nag yow al ne ko yow abal baxtari yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ndaw yàlla li moo ñu tere ñu rey la mu ne wa maa abil bakhtari zamilun lahu xaraja maahu min makka wa huwa junaadatu bnu mulayha wa huwa min bani lays nee na nag bi mu dajeeg moom noonu ci xare bi keroog Badr moom abal bakhtari mu ngi àndool ak benn àndandoom benn xaritam boo xam ne Makka lu jóge woon ñëw fekke ci xare bi xare si contre l'islam wa te xaritam boobu moo doon junaadatu bnu mulayha junaada la tuddoon di doomi mulayxa bokk ci waa bani lays muy ñu siiw ci tribu arab yi qaala abul baxtari nag ne euh, al mujazir ibn ziyad ibn ziyad ne ko euh, wa zamili ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam dala dafa ne tey yéen bu leen maray man at sama xarit bii ma àndal kii ma àndal fa qaala lahu al mujazir mujazir ne ko ah non non non laa wallahi maa nahnu bi taariki zamilik maa amarana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illaa bika wahda ne ko ah déedéet déedéet yonent bi alayhi salaatu ñun du ñu bàyyi wat naa ne maa nahnu bi taariki zamilik wat nañ ne du ñu bàyyi non tey yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow rek la ne buñ la rey buñ la mënee def prisonnier nañ la def prisonnier mais bu la kenn rey mais ku non sa xarit bi moom kenn du ko bàyyi ndax waxuñu loolu maa amarana rasulullah ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam digaluñu illaa bika wahdak yow rekk la ni bu ñu la rey sa xarit bii bokku ci waaw akbar gis nga niñ doon tënkoo ci ndigalu awaamir rasulillah muy ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasallam newu fi di jéem a bon di essayer di interpréter naan woy peut-être comme que yow moom yaa moom benn bakkan ngeen kon ray ko mooy ray naa laat non yonent bi alayhi salaatu wasalaam al moom dane man laqiya abal baxtari ibn hisham fala yaqtul ku dajeeg abal baxtari bu mu ko rey yow la ñu wax comme que yow la wax nag fa walla laa walla maa ñu wàcc yàlla ne maa nahnu bi taariki zamirik sa àndandoo bii nga sa xarit bii nga àndal ci xeex bi ñun duñu ko baax ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam yow képp dong lañ wax ne ñu yow mu muñ la Allahu akbar waxoon nañu ne Abul Baxtari lii nii mooy njekk bi nga xam ne jullit bu ne ku la defal njekk bu ko fàcce et c'est pas logique ab nit defal la dara nga mujj ñëw rey ko ndax yéeféer la wala ate la waaye c'est pas logique ab dëkk ak yéef la defal la lépp nga ñëwati jël say bomb dóor leen wala dóor say attentat fii rey fii loolu c'est pas logique ndax yonent bi alei satu salaam jàngalewul woon abal Baxtari mi li tax mooy da ko jàppale woon bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko doon doonuñu ko woon bi nekkee màkk bu yonent bi alei satu ba pare mu dox ci xotti embargo këy gën ñu doon embargo bi mag loolu la yonent bi alei satu salaam fàttewul woon ngir delloo ko njekk ko pourtant ñëw na ngir xeex si fii contre moom Badr mais mu ne ku ko ku ko jekk bu ko rey waaw akbar léegi bi mu waxee lool nag ni abal baxtari ma ne yow duñ la bàyyi duñu bàyyi mukk ke fenn lañ dul bàyyi sa àndandoo bi yow rek lañ yonent bi aleyhi salaatu salaam wax buñ la laal léegi xaala abal baxtari nag ne ko laa wallahi idan la amutanna ana wa huwa jami'an ne ko ah bu dee lool la kon man moom soxlaw ma dund googu soxlaw ma ñu bàyyi ma fi déeg ma fi bañ maa rek bu dee ne daal man du man la ñuy sama sécurité man ak sama kii sama xarit bii ñu bañ a dee waaw kon baax na waaye bu dee ne man rek la kon soxlaw ma ndax man idan bu dee lool la kon la amu tan na waat naa ne man abal baxtari dinaa dee ana wa huwa man ak moom sama xarit bii jami'an maak moom dinañ dee tey laa yataxaddasu lu tax lan moo tax muy wax loolu mu mu mu mu ne wuuwi mukk muy bàyyi mucc bàyyi xaritam dee mu ne ndax laa yataxaddasu anni nisaa makkata anni taraktu zamili xirsan ala alxayaa allahu akbar mu ne ndax bëgguma bu ma muccee fii ma dem jigéenu màkka yi jigéen ni biir Makka naan ne eh, keroog naan Badar de xoolal abal Baxtari rek ci ci prix laay dafa bàyyi ànd ndoowam ba ñu rey ko moom mu mucc ngir lan xër gu mu xër ci dund moo xam nga ni lii yàlla taxul mooy moom lan lan lay xool lan moo tax mu ne naa dee kay ànd ak sama xarit bi mooy yàlla taxul waaye mu ngi ragal écho yi mu mën a am ci jigéenu Màkka yi ñu koy xas moo tax gis nga jigéen ñi yàgg na eh, bari na ci ñoom ñu yàgg ba ñaaw ci ñaw làmmiñ de ndax yooyu rek tax na bari xaw <laughs> wax yi ñuy wax nga xam ne yow léegi moom garam place yépp yow ñoom la ñuy wax waxtaane bu ñuy léttu bu ñuy attaaya bu ñuy maccaat lépp yow lañuy waxtaane leen tey diw illaahi moo bon rek xool ko rek kii du gor sax gëmul dara bàyyi mbokkam ma ñu rey ko tax toolu xare moom mu rëcc ngir nag xër gu mu xër ci dund moom ay wax moo tax nit ñi moom boo leen di topp moom doo jaamu yàlla gis nga kii looloo ko alal mooy mooy mooy mooy kii yi nga xam ne euh, nu ñu tudd yii nii boo koy xool ay obstacle lañ pour képp koo xam ne day jaamu yàlla yi obstacle la ci moom mooy bu dee lu may waaje def maa ngi naan bon man nag bu ma fi commencé di def lii di dem ay jàkke yi hmm, imaginer sawaay gaa yi xam ne man dem katu jàkka la image péjoratif la mooy ne moom tout le temps balaa def dara rek mu ngi xalaat naan lan la ci nit ñi wax après kii nag looloo ko dal abal baxtari mu ne laa yataxaddasu an ni nisaau na nisaau màkk tey moom wat naa ne dinaa deew ak moom bu dund yi am ñun ñépp dundoo wala ñu deewandoo ndax bëgguma jigéeni màkka yi di ma waxtaane naan man anni kawan abal baxtari taraktu zamili dama bàyyi sama àndandoo bi xirsan alal xayaa bàyyi ko fii mu dee man mu mucc ngir xër ci dund wa qaala abul baxtari wa huwa yunazilu al mujazzir ibn fekk léegi nag bi mu ñëwee nag di di xeex ak moom comme que waa ji fexe nag bëgg koo def prisonnier mais moom mu bañ ne xeex ba dee comme que nee nga ma sama mbokk mi moom manula bokk ci ñi nga ñi nga xam ne ñoom war nañ leen a mën a def bañ leen a def dara comme man léegi nag moo xeex a muy xeex ak al-Mujaddir ibn Ziyad ibn Ziyad radiyallahu anhu bi ñuy xeex ak moom mu ngi naan lan yuslima ibn hurratin zamila hatta yamuuta aw yara sabila mu ngi naan lan yuslima du livrer ibn hurratin doomi gor du livrer waaye zamilahu àndandoowam xatta feek yamuuta mu dee aw yaraa sabila wala boobu mu mucc mooy soit mu dee wala rek mu xeex ba ni nga xamante ñoom ñaari ñépp ci lañuy amee yoon wu ñu jaar sans ñu leen xam nga principe bii mu wax lu noble la mais loolu loolu mooy ci yàlla mooy yow loo xam ne xoolal mu ngi mel ni ñaar ñoo xam yéen li ngeen nekk baaxul nga ne man moom wuu sawaay yow il préfère dee nekk yéeféer dee ci loo xam ne deewin gu bon mooy di xeex ak yonent mi alayhi salaatu salaam pour lan jënd ko lan lan moo tax mu préférer lool ndax xaritam bii bëggul jigéenu Makka yi di wax ci moom yooyu mooy ne yow lan ngay moo tax ñu bon ci lu bon lañ nekk daal di ciy fraterniser fraterniser bu nga xam ne waaye ma ne kii nga xam ne chaque guddi ñooy naanandoo kaasu beer yu mag yi butéel yi ñu ñëw ba fii man moom duma daw quoi fii laay toog jaayante ko gaay bu dee di am ma deew ak moom quoi wax ñàkk fayda yooyu mooy ne yow ngay dee ci lu xaraam ne man comme que lool la comme que sama xarit la rek sa bi ni non moom la loolu mu dee ci l'islam bu dee ci yàllaa tax mooy ne ci yoonu yàlla moom kenn mooy jullit duñu sax duñu waxe nii mooy jullit du waxe nii lii waxi jaahiliya la ay um ibnu xurraat du ku ak gor ay wax ay gor ak i jaam yooyu yooyu l'islam du newul ci côté boobu am na ay àtteeb pour yooyu mais bi ko waxee pour wan ne man maay diw non ay gor du doomu gor ku libre du doomu ku libre du daldi euh, euh, euh, livre àndandoowam fekk mu dee wala boog mu rëcc wala ñoom ñépp ñu xeex ba rëcc loolu bu doon ci yàlla ak a neex ak a baax sax ak a baax ndax lan yàllaa tax moo mais bu yàlla taxul moo lu yàlla taxul moom jarul yenn yi moom mu ko mu ko jar ko dangay sonal sa bopp yenn ni sax man nga koy négocier mais bu desee dee ndax yow boo dundee man nga am chance gëm yàlla alors que boo xasee dee ci ñàkk ngëm yàlla moom si fini léegi xaala faqtatala faqatalahu al-Mujazziru ibn Ziyad bi ñu bi ñu xeexee nag Abul Bakhtari ak al-Mujazzir mu ngi wax lool naan du ma kii waa ji rey ko al-Mujazzir radiyallahu daal di koy rey wa qaala fi daalika mu wax nag ci lool ay abyaat moom al-Mujazzir ibn Ziyad radiyallahu anhu naan imma jahalta aw nasiita nasabi fa athbiti nisbata anni min bali attaa'iniina bi rimaaxil yazani waddaaribiina alkabsha xattaa yanxani bashir bi yutmin man abuhul bakhtari aw bashiran bi mithliha minni bani ana alladhi yuqaalu asli min bali at'anu bis-sa'dati xattaa yanthani wa abitul qirna bi adbin mashrafi azrimu lil mawti ka izra ka irzamil mari falaa yara mujazzaran yafri fari mu ngi naan moom imaam seydna al mujazzir ibn ziyaad al mujazzir ziyaad li ñuy wax ziyaad dafa ëpp dafa bari moo tax tout le temps mooy mooy tu yooloo gën a siiw ziyaad loolu siiwul mooy boo xam ne daal bu am tomb la boobu siiwul mooy moo tax euh, mooy njuum tout le temps naan si Mujazzir Mujazzir ibn Ziyad mais ibn Ziyad mu ngi naan imma ja imma jahalta aw nasita nasabi fa athbiti nisbata anni min bali bokk na ci baytiim waxta njàng ko léegi mu ngi naan imma jahalta jahilta soit yow di abul baxtari jahil te danga maa réeri aw nasiita nasabi wala nga fàtte man maay kan fa asbiti nisbata anni min bari saxalal këni man nii di xeex ak yow man min bari ci waa bari laa bokk ci jàmbar yu mag yooyu at-ta'inina bi rimaahi yazani ñun waa bal yi ñi nga xam ne ñun ay sànnikatu jamkat lañu yu ay ci xeeju al-Yazani nekkoon buur ci waa di euh, ci buuri yaman yooyu mooy vi Yazan yooyu ñooñu ah, benn buur bu bu bu bu bu kii la ci ay benn buur la ci buuru yaman yu siiw yi mu ne ko xanaa yóbbu ne man mii ñun ñun ñii waa bal yi ak ta'inina bi rimahil Yazani ñun ñoo dóor comme ni nga xamante nii xeeju buur boobu noonu wa daaribiina jamkat yu ñaw yooyu ñu mën na jam yooyu ci xeej yooyu ñun ñun la wa daaribiina al kabsha hatta yanhani ñooy jàpp ki nga xam ne mooy gis nga sangu nit ñi sangu peuple bu man di doon nit ñu man di doon ñoo koy fekk duma ko ba mu wadd mooy foo man di ak koo man di doon buñ la wutee soxla la xamal ne waaye dees na la faat bashir bi yut min man abuhul bakhtari aw bashiran bi misliha minni bani ne nag bashir bi yut min bégalal joxeel bonne nouvelle bi yut min ci ak ki nga xaman mooy ak orpheline ak orphelinat ak orphelin ak ñàkk say waajur nekk koo xam ne jirim bégalalal ak njirim képp koo xam ne abuhul baxtari képp koo xam ne sa baay mooy baxtari abul baxtari mooy sa baay jox ko nouvelle bi nee ko moom tey jirim la aw mooy lii ci biir xeex bi la ko doon wax aw walla boog bashiran bi misliha minni bani walla mooy ne tey moom foo jaar man ak abul baxtari dina am kuy dee def naa la tuun bëggul ma def ko prisonnier ba xeex baa ngi ma ak kon nag bachir bi yut min oh balaa xeex bee dee balaa xeex bee jeex soit dina dee wala ma dee bu deewee nag képp koo xam ne doomam nga moom abul baxtari demal nga dal di koy bégal dox ko nouvelle triste nouvelle que ne ko léegi jirim nga ndax ñàkk nga sa baay di abul baxtari aw wala bokk bashiran bi misliha minni bani wala rek man nii di Mujazzir ibn Ziyad ngeen dem ci samay doom wax leen lu mel noonu leneen yéen seen bàyyi tey yéen ay jirim ngeen ndax rey nañu ko mu ne tey moom loolu rek kay am ba ni muy continuer ana alladhi yuqaalu asli min bali euh, fala yara mujazzaran yafri fari ginnaaw nag bi nga xamante ni nii ci la wax loolu ba rey ah ki nga xam ne mooy abul baxtar ibn hisham léegi nag ah comme que mooy ne yeneen ci maaley saab saab ni mu waxoon ne bu ko kenn rey tey mooy ne mujj na ko rey summa ata al mujaz al mujazziru rasulallah sallallahu wa sallam mu gaaw daal di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam nag bi mu ko reyee Badr noonu ñëw fekk ko fi mu nekk fa qaala mu ne ko walladi ba'athaka bil haqq laqad jahidtu alayhi an yasta'sir fa aatiyaka bihi fa abaa illaa an yuqaatilanii fa qaataltuhu fa qataltuhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi mu reyee abul baxtari daldi daw ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko walladi ba'athaka bil haqq maa ngi wàcc ki nga xam ne moo la yónni ci dëgg yow yonent bi aleyhi salaatu wasalaam laqad jahidtu alayhi an yastasira fa aatiyaka bi def naa lépp effort yi ma man yépp li nga xam ne moo nekk man ci sama efooru bopp def naa lu tout fexe naa ko convaincre ciy wax même bi ñuy xeex sax fexe naa def le tout pour gaañ ko mu nekk prisonnier waaye manul woon a nekk fexe naa ko an yastasira fa aatiyaka bi ngir mu nekk prisonnier ma indi la ko waaye fa abaa mu bañ noo seulement ci wax jam ne woon man bon bu sama mbokk mii ci la ma ne ko déet mu ne kon ñooy deewandoo mais même ci xeex bi wane fa njàmbaar boo xam ne bu ma defuloon attention mu ray ma illaa am yuqaatilani mu bañ ne foo jaar dina xeex ak man mu xeex ak man fa qaataltu ma xeex ak moom nag fa qataltu ma daal di koy rey ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu ne ko pour wane ne c'est dommage bëgguma ko woon a rey mais c'était mbir yi dafa mujjoon soit moom mu man ma dee wala mu dee mu ñëw wax loolu moom al-Mujazzir euh, ibn Ziyad radiyallahu taala anhu wa ardaa ah, am na nag ñoo xam ne dane comme imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi dafa jële ci imaam az-Zuhri rahmatullah mu ne am na nit ñoo xam ne dañ ne ki rey Abul Baxtari du al-Mujazzir mooy abul ya waaye imaam az ne wa ya'ba mu'lamu nnaas illaa anna al ne waaye li ëpp nag ci boroom xam-xam yi dañu ne déedéet al mujazzir ibn ziyad mooy ki nga xam ne moom moo rey abal baxtari ibn hisham keroog ñii la ko rey keroog ci Badr moom nag euh, al mujazzir kon noonu la abul baxtari deewe foofu ci Badr al mujazzir kanta sayyidna al mujazzir ibn ziyad euh, radiyallahu ta'ala anhu moom keroog Uhud lañ ko mujj faat ki ko faat pourtant ab jullit la woon mais euh, muy al Harith ibn Suwayd euh, moom dañu dem Badar mais comme que al Mujazzir ci jaahiliya mooy avant l'islam di ñëw dafa rayoon Suwayd ibn Samit dafa rey benn waay buñ naan Suwayd di doomi Saamit léegi bi Uhud jotee nag doomu doomu ki mu rey di as di Suwayd ibn as-Saamit moomu tuddoon al-Haaris ibn Suwayd mu daal di fexe ci biir xare bi moom jullit la woon mu daal di fexe ci ndeke moom dafa génn xeex ak Quraysh Uhud keroog taxu koo jóg mu ngi doon ut comme que xeex lañ ci pëcc xóobeeg yooyu mu ngi ut buntu bu mu rayee almujazir ngir fayul baayam te pourtant ba ko ba muy rey baayam boobu l'islam ñëwul waaye gis nga affaire jaahiliya muy affaire ceddo yi nga xam ne moo newoon ci ñoom te pourtant al islaamu yajubbu ma ma qabla l'islam bu ñëwee li jiitu woon da koy màbb da koy màbb fa page page vierge ngay doon comme kuy dóoru a boo amoon cinquante-neuf ans def say tojaange yu bari nga tuub l'islam day effacer lépp yow page page vierge nga boo xam ne dara amu ci këyit gu bees weex tàll bu ñu war a mën a bind nga ko léegi nag lu ci ne yaa koy bind boo defee lu baax malaaka yi bind lu baax boo defee lu bon ñu def tomb bu ñuul léegi kii moom alxaaris daal fexe ba gekku piir karab oxut almujazzi rek daal koy rey wor ko rey ko daal daw dem fan màkka ba pare bi mu demee màkka mu ne man génn naa ci lislaam génn naa ci lislaam voilà waaye moom alxaaris mujj na tuub après alxaaris ibn Suwayd mais bi mu tuubee fatxu Makka bi yonent bi alayhi salaatu salaam ubbee Makka ah bon mooy ne léegi man fi ma dawoon làqatu sax mujj na nekk jullit te yonent bi alayhi salaatu salaam nangu na ko ci force léegi waa Makka ñi nekk jullit moom mu mujj tuubat waaye malgré loolu comme que dafa rayoon jullit te bi mu koy rey ab jullit la woon mooy tubbiwul dafa rey jullit waxuma loolu sax même boo nekkee loo man doon rey jullit yow sa àtte mooy ñu rey la yonent bi alayhi salaatu wasalaam même bi mu tuubaatee fa qatalahu rasulullah bil mujazir yonent bi alayhi salaatu wasalaam ray la ko ndax lan dafa rayoon bakkan tuub nga voilà c'est bon mais comme que dangaa rayoon nit an nafsu bin nafs la suñu boroom wax ku rey nit dañ lay ray te dangaa rayoon al mujazir ghadran kon nag ñu daal di koy ray moom alxaaris kon noonu la al mujazir ibn ziyad ibn ziyad al balawi génn àddina keroog ci ghazwatu Uhud te ki ko rey di alxaaris ibnu Suwayd ibnu Saamit fayul baayam bi nga xam ne al-Mujazzira ko reyoon ca jaahiliya kon noonu la génn àddina li nga xam ne mooy Uhud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al maskanahu wa ma'waahu kon tey dañuy yem ci ñaar ñooñu muy àggale bi ñu àggale dee gi ñu gis kon ci xare Badar këne kon ci ponkal yooyu ñu rey keroog Umayya ibn Xalaf gis nañ ni ñu ko reye waaye gis nañ Abal Baxtari ibn Hisham ni nga xam ne noonu lañ ko reye ci jotaay bii di ñëw insha allah ñu gis ñeneen ci ponkali Quraysh yi ana naka ñoom lañ leen faate keroog